moom nag mu ngi tuddoon abdullah ibnu abi bakrin siddiq doon doomu seyna abu bakrin as-siddiq radiyallahu anhuma waxoon nañ la seyna abu bakrinum tudd kon bu doon turu ñoom ñépp ba ci seeni maam danga doon wax ne nii la tudd mooy abdullah ibnu abdullah ibnu usmaan ndax seyna abu bakrin abdullah la tuddoon mooy ne doomam ju tudd abdallah moom moo doon fanaan ñoom moom nag moo nekkoon di abdullah ibn abi bakr radiallahu taala moom as-sayyidatu bint abi bakrin radiallahu taala anil jamii ñoom ñoo nekkoon moom ñoo bokkoon ndey baay comme ni nga xamante ne nii euh, moom nag ci qissa hijra bi moom mii comme ni yaay Aïsha radiyallahu anha wax ci xadiis bi nekk ci saxi imaamul Buxaari rahimahullah mooy ki nga xamante ne nii moom moo doon fanaan ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci ak baayam Abu Bakr ci gaaru Sawr moom di Abdullah ibn Abi Bakr yaa Aïsha radiyallahu taala anha mu ne kon yabiitu moo doon fana yabiitu indahuma doon na fanaan ci ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak àndadoom bi di baayam say di baayu Abdallah di Abu Bakrin radiyallahu taala anhu bi gaarin euh, foofule boog wa euh, indahuma moo doon fanaan ci ñoom ñaar wa huwa ta moom Abdallah bi xulaamun jeune la woon moom shaab la woon jeune la woon saqifun nekkoon ku neex comprendre ay wax ku gaaw compréhension moom nekkuloon ñun ñooñ nga xam ne daanaka lu ne diñ ci dugg ngir ñu xam li ngay wax waaye laqin ku gaaw jëri ay wax la woon gaaw ko neexum xel gaaw a dégg wax moom Abdallah ibn Abi Bakrin bi mu ne fa yudliju wala fa yuddalliju da doon fanaan min indihima bi saxar bi Seydina Abu bi yonent bi alayhi salaatu salaam ak àndaroom bi nee foofu ci grotte bi pendant trois guddi yooyu moom moo fa doon bu guddi jotee moo fa doon dem fanaan ak ñoom kon ñu nekkoon ñett lañ doon nekk ci biir grotte bi fa lay fanaan ba ni nga xamante ne ci la lan di jote ci la euh, njël njël mooy bu njël jotee rek loroor bu commencé rek nga xam ne fi fajar gee xare balaa kii balay xar noonu fa yusbixu day daldi ñibbiwaat dem seen kër biir Makka comme si fa yusbixu maa Qurayshin bi Makkata ka baa'itin mu daldi delluwaat Quraysh moom bu delloo moom Abdullah bi ibn Abi Bakr delluwaat Quraysh ci guddi gi ci balaa fajara jot yeewook ñoom ñoom ñu foog ne ci ñoom kabaa'ir mel ni ku fanaan ñoom ndeke fanaanu la ñoom Allahu akbar wa ma adraka ma baytu siddiq ay lan moo la xamal la mooy kër as-siddiqul akbar radiyallahu ta'ala abi bakrin wa ali bayti moom lan moo doon mission wam bu ñëwaatee nekkat waa ak waa Quraysh mel ni fëra xëyoon mu ne falaa yasma'u amran yuqtaadaani bihi illaa wa'aahu xatta ya'tiyahumaa bi xabari daalika xiina yaxtalitu ad-dalaam mu ne doonu loon biir Quraysh bu demee nekk foofu doonu fa woon dara loo xam ne moom lañuy fexeel yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak baayam bi Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu wa arda lu dul ne da koy takk wax nañ la dafa nekk jeune boo xamante ne nii euh, moom ku neexum xel la saqifun laqin te neex gaaw a comprendre lu dikk dara ci assemblée waa Quraysh yi ci andiyay ci recherche plan yi nga xam ne moom lañu teg ngir delloo ci jàpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi amul benn plan dara lu ñuy waxtaane illaa wa'ahu lu dul mu daal di koy takk mokkal ko bu baax hatta ya'tiyahuma bi xabari zalika indil leen nag information yépp xiina yaxtalitu dalam bu guddi gi jotee mu commencé lëndëm mu demaat ngir fanaani fa indiwaale compte li nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh yi décidé ndax dinañu toog ne tey par exemple comme ni ko ñëpp xame ñoom boobu buñ ñëwee rendre compte na amul ku ñuy nëbbu débat public lay doon recherche yi tey fan la jublu woon tey fuye nañ est bi suba nañ jaar fii wala nañ def nii ak yooyu yëpp amul dara loo xam ne du ñu ko wax lu dul ne moom dina ñëw nettali ko yonent bi alayhi salaatu wasallam ak bàyyi bu guddi jotee mu fanaan fa ba bëccëg mu demaat noonu la doon def durant trois guddi yooyu yëpp nga xam ne moom lañ fa passé moo tax moom looloo nekkoon mission wam ndax waa kër Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu kër la boo xam ne yàlla da leen a tàggatal ngir ndawam li muy alayhi salaatu wassalaam allahu akbar aka neexoon waxuma la ñépp mais moitié këru jullit ñi meloon ni kër Seydina Abu Bakr laa ilaha illa loolu kenn waxatu ko wallaahi jullit dootul doxati di xool ci suuf ndax ruusa wane lim bu ñu amoon loolu ñu nga ca biddiw ya te xam ngeen ne surayyaa guddi sori boobu waay waay sori naag sara suufe tuuf sori naag suuf ca biddiw la ñuy nekk moom nag di Abdullah ibn Abu Bakrin lii la liggéey fii ci eh, gàddaay gi imaam at-Tabari nee na moom këne ki nga xamante ne moom mooy guide bi nga xam ne moom la Seyna Abu Bakr yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi di Seyna Abu Bakr utoon ngir mu teg yóbbu leen madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ba mu fa àggee ba dëpp dafa ñëw rend compte Seyna Abdullah ibn Abi Bakr bi fekk mu ngi màkka moom gàddaayagul ne ko euh, fa axbara abdallah ibn abi bakrin bi wusuuli abihi ila al madina yëgal ko ne sa baay di abu bakrin radiallahu anhu àgg na madina ci jàmm mu ne fa xaraja abdullah bi iyaali abi bakrin wa saxibahum talxatu bnu ubaydillah xatta qadimu al madina yi tarjuma seydna abdullah ibn abi mu ne mu daldi génn moom abdullah bi mu yëgee ne baayam àgg na ci jàmm yonent bi alayhi salaatu salaam àgg nañ ci jàmm ñoom ñaar mu génn yóbbaale waa kër seydna abu bakrin gàddaay ñoom bi muy dem mu ngi ànd ak talxatu bnu ubaydillah radiyallahu taala anhu noonu lañ deme gàddaay foofale ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag euh, bi nga xamante ne nii ci la mu ngi takkoon Atika di doomi euh, di frère di di sœuru Sa'd ibn Amr ibn Nufayl Amr ibn Nufayl de alxaniif boobu nga xam ne dafa gëmoon yàlla ca jamonoy jaahiliya laata ñuy yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te waa Quraysh mujjoon ko assassiné moom mooy doomu Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Aatika de sëru Sa'id di boobu moom la takkoon moom Seyna Abu abi abdullah ibn abi bakrin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag bi mu ko dencee dane woon këne euh, woon ko ne woon boo dee ne jox naa la bàyyi naa la bàyyil sama tool bi mooy defal bàyyil la sama tool bi wala tatazawaji ba'di ba nga xam ne ca doon waa ji génn àddina mu ne ko dama lay bàyyil sama tool bi wa mais à condition nga bañ a sëyët keneen ginnaaw man lu mel nii la euh, abu salama waxoon ummu salama moom nag radiyallahu ta'ala bi mu ko ko waxee ndaw si daal di ciy nangu waaye bi nga xam ne ci la génn àddina euh, ba loolu noonu seydna ali ibn abi taalib radiyallahu na ko ci yedd ndaw si moom ci loolu nga xam ne d'accordoon na ci këne keneen bu dul bu kooku génnee àddina ah, moom nag seydna abdullah ibn abi bakrin radiallahu taala anhu dañ ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am nañu ne mu ngi génn àddina ci taaif moom mu ngi génn àddina ci jamonoy xilaafa baayam di seydna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda nee nañu am nañu ne quarante jours après génnuk àddina euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom ci la génn àddina mu ngi génn àddina nag ci riwaa ci euh, xilaafa seydna abu bakrin di baayam radiallahu taala anhuma wa ardaahuma foofale am nañu ne taaif foofale nga xam ne falañ ba ñu daldi euh, ndar keppe taaif kii leen ba ñuy waaj ba ñuy ubbi taaif foofale fële génn àddina daldi fay nekk shahid falañ ko raye ci xeex boo moom ci jamonoy baayam moom seydna abu di abdullah ibn abi bakr ci quatorzième année bi ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwa